baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim inna alladina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri sultaanin bigayri sultaanin ataahum in fi suduurihim illaa kibrun maa hum bibaalighihi fastaciz billahi innahu huwa alsamiicu albasiir suñu boroom ginnaaw bi mu ne kon ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom fukk bi ak ak juróom benn mu ne innal ladina yujaadiluuna ñi nga xam ne ñooy dàgge fii aayaatillaahi ci laayay borom bi ci alquran ji ak yi nga xamante ne nii mooy màndarga yu leer yi mu def ci kaw suuf yépp di wane ne moom borom bi tabaaraka wa taala moom dong lañu war a jaamu te waruñu koo bokkaaleeg lenn ak kenn bi xayri sultaanin di dàggante di dàggasante di dàgge ci laaya yi ci loo xam ne kat bi xayri sultaanin ci loo xamante ni amuñu ci benn wu benn preuve ataahum boo xam ne bu leen dikkal la jóge ci téere bu leer ñoo ñu xamal ne in fii sudurihim illaa kibr nekkul ci seen xol yi lu dul ak rëy rëy ngir topp la ndax bañ nañoo foñu nañu ngir bañal laa topp lool moo tax rek ñu nekk ci seen dàggi gu amul solo googale maahum bi yi waaye seen rëy googu ñu bëgg jàpp ne ñoom dañ laa féete kaw moo tax ba ne ñoom daal àgg nañ ci ay xalaat yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla di wàcc seen bopp nag di topp koo xam ne dana leen ay yàlla am na loolu moom jàpp nañ ne loolu ak suufe la te ñoom dañoo kawe ba weesu nañ foofu foofale suñu boroom nag ne rëy googu du dëggu leen ak tamit ñu jàpp ne ñoom dañoo kawe moo tax maahum bi baalighi nekkuñ ñoo xam ne dinañ jote kawe googu ñu jàpp ne ñoom ñoo la féete kaw mukk lool manuñu ko dee fasta'id billah kon yow yow sayidina muhammad alayhi salatu wassalam ak képp képp koo xam ne taalibeem nga mooy dangaa nekk jullit del del ñaan del daw di làqu billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala di ñaan mu daal di lay musal ci yu yées yi nekk ci kaw suuf gi yépp innahu dëgg-dëgg moom borom bi tabaaraka wa taala huwa samiu mooy aji déggaakoon ji de albasiiru mooy aji gisaakoon gi mu ne la xalqu samaawaati wal ard dëgg-dëgg gis nga bindum asamaan ci njalbin wal ardi ak suuf yi akbaru moo gën a moo gën a tarde te moo gën a metti te moo gën a min xalqin naasi ci delloo nit ñi bu ñu faatoo ma bindaat leen lool kay xanaa nag bind asamaan galaxie yeeg ak affaire yépp yi nekk ci kaw suuf asa euh, asamaan yi asamaan yi juróom-ñaar waa bind leen kay ci njàlbéen ak suuf si xanaa lool kay moo gën a màgg te waroon a gina a boog metti boog ci li nga xamante ne mooy nit ñépp bu ñu faatoo ma daal di leen dekkil min xalqi naas yi moom de moo gën a moo gën a kawe moo gën màgg bind delloo nit ñi ginnaaw bu ñu faatoo ma dundalaat leen de walakinna aktharan naas waaye li ëpp ci nit ñi laa ya'lamuna xamuñu dara mu ne wa yastawi al-a'ma wal-basir mu ne wamaa yastawi du yem manuñoo yem mukk mukk mukk al ki nga xam ne dafa silmaxa ci yoonu lislaam bi nanguwul gis dëggug alquran xam nga ne kooku yemul wal-basir ak njàccaar ki nga xamante ne nii moom daa ubbi ay bëtam di xool li alquran wàcc te di ko topp xam nga ne ñaar ñooñu gëmuñu de walladina amanu waaye it yemuñu mooy ñi mu joxe nee rek ñooy ñii walladina amanu wa amilu saalihaati waaye it yemul ñi nga xam ne ñoom ñoo jëf-jëf yu baax gëm yàlla te dëggu ci seen gëm ya wa amilu saalihaati day jëf-jëf yu baax ya walal musi ak waa ji nga xamante ne nii moom ay bakkaar kese lay def xam ngeen ne ñaar ñooñu moos yemuñu de qalilan lu néew ma tatadhakkaruna ngeen di ku tey day waaru de ci li nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa laa di wàcce mu ne inna saata la aatiyatun la rayba fiha mu ne inna saata yëg leen ne gis nga saa muy bés pénc yawmal qiyaam la aatiyatun wat naa ne luy dikk la de la rayba fiha amul benn sikki sàkka amul ci ne dikkam góogale wala la rayba fiha digal naa leen bu leen ci sikki sàkka de walakin waaye li am ba des mooy aksara naas yi li ëpp ci nit ñi laa yu'minuuna gëmuñu wax jii nii boo leen di wax ñu naan fii daal moom ku dee moom doo dekkiwaat wan leen ñu ñi dee woon ana ñooy ñan kon ni ñu ko gise woon mu ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum mu ne wa qaala rabbukum seen boroom tabaaraka wa nee na leen yéen jaam yi ud'uuni ñaan leen ma ud'uuni daal di leen may wéetal astajib lakum bu ko defee la ngeen may jaamu ci wéetal gi ngeen ma wéetal mooy lépp lu ngeen jaamu ma daal di leen koy nangul waaye nii ñaan leen ma bu ngeen amee ay soxla même bu dee xorom bi ngay xorome sa cin sax na ko ko ñaan même mbaru dàll mi nga xam ne moom ngay defare sa dàll sax na ko ko ñaan comme ni mu ñëwee ci yenn asaar yi astajib lakum bu ko defee man maa leen di wuyul di nangul ndax ñaan dafa nekk loo xam ne jaamu yàlla la comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne ak dua ne ñaan ci boppam moom ci boppam mooy dëgg dëgg jaami yàlla mooy mooy al-ibaada mooy jaamu yàlla gi de ndax lan mooy nit ki day day wane ak aajoom ak soxlaam ci boromam mi nga xamante ne laa hawla wala quwwata illaa bi mooy moom moo am amul kattan amul pexe lu dul jaare ko ci moom moo tax ci moom lay jaar tàllal ko loxoom di ko ñaan wane ne moom jaam la mu ne innal ladina gaa yi nga xam ne nag yastakbiruna an ibadati ñoom dañuy rëy rëylu ci di ma ñaan jàpp ne ah waaye ñaan fan yooyu taxawul quoi affaire bi fii mooy lu waay bëgg mooy nag ci sonn mbir mi sa effort bopp la nit day am jom waaye nekk fi nekk fi bu ñuy wax ñu naan ñaan naa waaye bàyyi leen yooyu te mu liggéeyi loolu waxu ko xamul dara la wala bu dee ko xam la kéeféer la ci waxam joojalee waaw waaye waxu yéeféer la wax nan la dina dëgg-dëgg gaa yi nga xam ne yastakbiruna dañuy rëy rëy lu jàpp ne ñoom di foñu di bañ an ibadati di di ma ñaan di ma ñaan ci seen soxla yi wala di ma ñaan dara waaye an ibadati ni nga xam ne dañuy rëy rëylu te ñoom duñu ma jaamu duñu ma wéetal sayadxuluuna jahannama daaxirin wat naa ne ñoom de xëlséef nañoo dugg jahannama safaraaw jahannama daaxirina te bu ñu fa duggee dinañ nekk ñoo xam ne ñu torox lañ ñu tuuti la ñuy doon mu ne allahu borom boobu nag ngeen ware ñaante di ko woo di ko dagaan mooy ki nga alladi mooy ki nga xamante ni jaalala jaala lay la moo leen defal guddi gi li taskunu fiihi ngir ngeen dale ki nga xam ne bu guddi jotee cépp koo xamante ne liggéey nga ba tas ci guddi gi ci bëccëg gi boo ci tëddee ñépp moo tax danaan selaw lu ëpp waaye nit ñi man cee dale te gis nga nelawu guddi bu la rawee nga koy rattraper nga bëgg koo dabaat ca li bëccëg boo doon nelaw lu bari di nga nelaw lu ëpp li nga doon nelaw ci guddi te boo moywul du ko réparer ndax yow suñu boroom moo ko def guddi la def ngir ñu man cee dalo daloy dee wan nahaaro kanta bëccëg nag mu bu mu def ko mu leer naññ ngeen man ci man ci di dox di dem di uti seen li ngeen war a dund ci kaw suuf di liggéeyee ke lool de inna allah dëgg-dëgg buur yàlla la du fadlin mooy boroomu gëneel gu mag gu kenn manu la tudd ala naasi ci kaw nit ñi nag akthara naasi waaye li ëpp ci nit ñi nag laa yashkuruna duñu sant borom di tabaaraka wa taala duñu ko delloo njukkeel ci lii mu leen defal xéewal yure rëy yim leen defal duñu ko sax sant daalikumullahu mu nekki leen defal yii ñépp yi mu tudd fii mooy kookee mooy allahu rabbukum mooy seen borom de xaaliqu kulli shay'in mooy aji bind lépp lu ngeen gis borom bi moo ko bind bàyyi leen ma waxu ñi nga xamante ni évolutionniste yi nga xam ne ñoom fii dalaalim mubiin naan mbir yi mooy nit yi ak lépp lu xew mooy da dafa commencé nekkoon benn mbir suba mu nekkaat leneen bu ay jamono nekkaatee mu nekkaat leneen loolu la nit ki bu faatoo après day nekkaat leneen mbir mi noonu la demee ñooñu ñoo naan ay nit ci goro la jógee waaye loolu xawlu kaddaabin waxu kàcckat bu mag a ngoog lan moo tax golo nekk fi ba léegi ak nit te golo yi nekk fii léegi mënuñoo nekk ay nit loolu ay wax yu daanu ci sareet la jarul woon sax tudd budul woon ne nekkuñ ci jamono joo xamante ne nii kàcckat yeeg waxkatu lu amul yi dañoo fees konoon te kon duñu ko tudd wallahu taala alam kookale mooy borom bi de a xaaliqu kulli shay'in mooy aji bind lépp loo gis laa ilaha illaa hu amul benn buur boo xam ne moom lañu war a jàmm ci dëgg ko dul moom tabaaraka wa taala fa anna tuufakuun waaye yéeféer yi ñoom ana naka lañuy ñuy weddee lii ginnaaw bi nga xamante ne nii ci laa leen wax lu mel nii nan lañ mën a wëlbatekoo bàyyi fi ngëm yàlla gëm ma man ginnaaw bi preuve yu leer yi taxawee ne kadhalika naka nii yufaku alladhina kaanu bi ayati llahi yajhadun mu ne comme nii rek mooy weddi gii moom la ñi kadhalika naka lii yufaku alladina kaanu ñooñu rek lañuy lañuy wëlbatee ñi nga xam ne nekkoon nañu bi aayaatillaahi ci laayay yàlla yi na doon ko weddi da doon ko jalgati de ay moom li leen daloon rek mooy ñu mel nii loolu la borom bi moo leen ci wëlbati comme yufaku anhu man ufik qutilal xarraasuun kom nañu ko gise woon mu ne allahu alladi ja'ala lakum mu ne boroom boobu ngeen war a jaamu te wéetal ko mooy alladi ki nga xam ne ja'ala lakumul arda moo leen defal suuf si qaraaran mu nekk daluwaay wasamaa asamaan yi binaa mu tabax ko mu tiim leen wa sawwarakum kantaa yéen nag mu melal leen tabax leen bind leen daal di leen melal jox leen melo bi ngeen yor fa ahsana suwarakum mu daal di rafetal ne mu leen melale de wa razaqakum ba bi mu leen fi indee mu daal di leen di wërsëgal mina tayyibaati ci yu tee yi zaalikumullah koo keeki def lii nii lépp allahu mooy boroom bi tabaraka wa taala rabbukum mi nga xam ne mooy seen borom tabaara fu ne fa tabaarakallah kon nag barkel na allahu borom bi tabaaraka wa taala rabbul aalamiina muy borom mbindeef yi mu ne huwal hayyu moom borom boobu mooy ki nga xam ne mooy dund moom dong mooy dund li ci des lépp seenu dund dunduk borom bi moo leen joxuk dundu bu ko saabu ko dindee dootuñu dund moom nag alxayyu mooy kiy dund dëgg-dëgg laa ilaha illaa hu amul benn borom boo benn yàlla bu ñu war a jaamu ci dëgg bu yelloo ñu jaamu ko ci dëgg illaa huwa ku dul moom borom bi tabaaraka